qissatu hijrati rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ñu ngi woon ci nettalib gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam eh, gisoon nañu ci jotaay bi weesu jaam booboo jaam boo bële doon sàmm ay gàtt ñu daje woon ak moom ñaan ko ndax mën na leena may soow mu wax leen lam leen wax na leen de gàtt bi fi nekk moom dafa am doom ju prématuré dafa jur avant leur ca début hivernage ca début nawet ba waaye léegi nag dara deseetu ko ba mu ñaan ko ci ndigal moom alayhi salaatu wassalaam ngir mu ratt ko mu ne ko waaw bam ratt ko waa ji ne ko billaahi man ant maa ngi waat ci yàlla di la ñaan nga wax ma yow yaay kan ndax kat masumaa gis samay ñaari bët masuñoo gis ku mel ni yow ginnaaw boobu it gisoon nañu xissatu ndaw soo sële ba ñu xam ne ci lañu agsi ci dëkk boo xam ne tànt ya dañoo jege dëkk yu dañoo jege ñoo formé lu mel ni village waaye mu gis ci benn boo xam ne dafa isole wu mu dem foofule gisoon nañ tamit xew-xew ba fa xewoon nga xam ne lépp bokk ci mu'jizaatihi alayhi salaatu wassalaam ci miracle mi moom alayhi salaatu wassalaam tey nag comme niñ ko xewoon muy dernière ligne droit bi di jeexalu hijratul mubaaraka hijratu afdalu xalqillah wa saaxibihi abu bakrin wa aamiru bnu fuhayra maa dalilihum abdullah ibnu urayqit radiallahu taala an iljami kon gis nañ ne kon fañu yemoon ci jataay bee weesu moo doon qissatu ndaw soo sële ak doomam joo jële gannaaw ba mu ko joxee gàtt gi jox ko paaka ne ko demal ci ñaar ñëli nga jox leen ko ñu rendi lekk ci waaye nag nañ ñu leyal ndax ñu nit dañu see soxla mu delloo woon ko paaka bi ne ko indil ma euh, ndab mu def ci soow mu naan ba màndi jox yaayam mu naan ba màndi mu ratt moom aleyhi salaatu wassalaam jox seydna abu bakrin ak ndax ak gone géeg ñoom yépp ñu naan ba màndi ñu daldi dem tey nag li ñu war a gis mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon daldi continuer yoonam bi ànd ak as saxaa yooyu muy compagnon yooyu ñu àndaloon ci voyage bi loolu moom la Euh, imaam al buxaari raximahullah daal dinay solo euh, mu jaar ci yoonu imaam ibn shihaabin imaam ibn shihaab raximahullah mu ne fa axbarani urwatu ibn zubayri mu jële ci seydina urwa di doomi az-zubayr ibn al-awwaam radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma Ah, moom nag foofu la yem rek mu tudd na ngay gis ne xadis boobu mu ne anna rasulallah rek mu tudd li nga xam ne mooy xew-xew bi ñu war a gis incha allah ñu gis ne mursal la mooy seydna urwat ibn zubayr ardaahuma moom urwa di doomi az-zubayr ibn awwaam saxaabiyu as-saxaabiyu al-jaliil bu màgg boo bale di seydna zubayr ibn safiya ibn abd bint abdilmuttalibi radiallahu taala an iljamic moom urwa moom taabici la fekkewul xew-xew bi ne ci riwaaya imaam al bi waxul ci kan la ko jële ndax riwaaya bi imaam al buxaari raximahullah kon da koo soloo ñu gis ne moom dafa nekk riwaaya boo xam ne mursal la waaye imaam alxaakim an-Naysaburi raximahullah daal dina koy solo ci al mustadrak ala saxiixayn mu jële ko moom ci seydna Urwa ibn Zubayr mais nag seydna Urwa jële ko an abiihi az-Zubayr ibn al-Awwaam mu jële ko ci baayam di az-Zubayr ibn al-Awwaam radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma kon riwaaye boobu imaam al xaakim daal dina koy jokkale lool moo tax imaam al xaafiz ibn xajar ci al fath bi muy sharax xadiis boobu euh, mooy li imaam ibn shihaab wax ne fa axbarani urwat ibn zubayr anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallama laqiya zubayra fi rakbin euh, mu ne moom imaam al xaafiz huwa muttasilun ila ibn Shihab bil isnaad al mu ne eh, xadiis bi jokkaloo ba àgg ci imaam ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah ci xadiis bi nga xam ne moom lañ tuddoon ban xadiis la doon wax noonu mooy xadiis bi ñu doon wax eh, ci gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam eh, te mu jaaroon ci yaa Aïsha radiyallahu wa ardaaha mooy xadiis bu gudd boobu ñu fi gisoon doon wax ba Seydina yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba ko kuffaaru Quraysh ni di waajal tëralal plan ca daaru nadwa Seydina Jibril aleyhi salaatu wassalaam ñëw wax ko mu ñëw fii naxari dhahira ba soleil bi nekkee jant bi au zénith mooy xadiis boobu te mu nettali woon Euh, li nga xam ne mooy préparatifu voyage boobu noonu ak la nga xam ne moom la Abdullah ibn Abi Bakr Amir ibn Fuhayra waaye waxaale dalil bi di Abdullah ibn Qurayqit Urayqit min Bani Diil mooy xadis boobu càllale boobu noonu moom la imaam al-Buxaari yi continuer ndax càllale boobu boo fàttale ko imaam al-Buxaari yi dane woon rahimahullah xaddatanaa Yaxya ibn Bukayrin mu ne nettali nañu sama sëriñ bi yaxya bnu bukayr raximahullah qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu allaytu di imaam allaytu bnu saad aalimu ahli misr an uqaylin mu jële ci uqayl qaala uqayl raximahullah ne qaala bnu shihaabin ibnu shihaab nee na azzuhri fa axbarani urwatu bnu zubayr seydna urwa moo ma nettali man ibnu shihaab anna Aïcha mu wax sayyidatu Aïcha moo ko nettali waaye même càlle boobu la nag waaye xew-xew bii mu ci tegu te mooy ñu war a gis tey boobu jaarul ci Aïcha te sayyidatu euh, euh, sayyidna Urwa radiyallahu anhuma moom daal diwul tudd kan ci kan la ko jële moo tax imaam alxaafis ne moom lu jokkaloo la ba ci imaam ibn Shihab ba nim ñëwee ci imaam ibn Urwa ci càllale biñ la bu imaam al Buxaari bi waaye imaam alxaakim daal dina koy e, solo e, muy takat ci yoon la boo xam ne ci Yaxya ibn Bukayr tamit la jaaraale jaar ci isnaad bi nga xam ne moom lañ la wax léegi muy càllale bi e, dal di ñëw ba tudd ci ne az-Zubayr di bàyyi Urwa moom mooy ki nga xamante ne nii moom moo ko nettali ndax dane axbarani Urwa annahu sami'a az imaam az-Zuhri dane axbarani nettali na ma urwa di urwatu zubayr annahu ko dëgg-dëgg moom sami'a dégg na az-zubayr di baay ji radiyallahu anhuma mu daal di koy nettali ah, lan la histoire boobu di wax kon imaam al urwatu zubayr kon gis nañ ne kon riwaaya bi àgg na mooy am na am dekkatul mursal bu dee bu imaam al Buxaari bi mursal la waaye imaam al Xaakim ci même càllale bi jaar ci Yaxya ibnu Bukayr bii ñu gis moom daldi na koy jokkale kon lan la histoire bi wax kon imaam ibnu Shihaab kon ci riwaaya imaam al Buxaari raximahullah mu ne kon fa axbaranii nettali na ma Urwatu bnu Zubayr di Urwa di doomi az-Zubayr ibn al-Awwaam radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam laqiya zubayra fi rakbin min almuslimiina kaanuu tujjaaran qaafiliina min alsham fakasa zubayru rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa aba bakrin thiyaaba biyaadin thiyaaba bayaadin moom imaam Urwa rahimahullah mu ne kon bi nga xamante ne nii ci la yonent bi aleyhi salaatu kon ci yoon wi di dem madinatul munawwara di gàddaayi ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam ba muy waaj a àgg yasrib mu ne laqiya ci la daje az-Zubayr di Zubayr di baayam di bàyyi Urwa miy nettali radiyallahu anhuma fii rakbin mu ngi ci benn njëgg ànd ak benn njëgg benn convoi minal muslimiina ci jullit ñi benn convoi ci jullit ñi moom la kan dajeel moom la az nekkoon ci convoi boobu bokk ci te ñoom ñépp ñu ay jullit euh, mu daldi ñu daldi dajeek yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoom lan moo lañ doon lan lañ doon def ba dajeeg yonent bi alayhi wassalaam moom mu ngi ñëw Madina moom agseegul dajeeg ñoo xam ne ñoom romb nañ Madina di dellu mag lan moo xew ba ñuy def lool mu ne ñooñu kaanu tujjaaran qaafiliina min ash-Shaam convoi boobu dañoo nekkoon ay commerçant yoo xamante ne ni dañoo dëppoon jóge woon Shaam ci seen rihlata ash-shitaa'i wax sayf yooyu eh, suñu boroom di tudd ci li ilaafi Qurayshin muy seen voyage commerciaux yooyu ñu doon def Sham ak Yaman ñoom dañu génnoon demoon jëndi ay marchandises jaayaale fa seeni marchandises jëndaale fa di ñëw waxoon naa ne ne gàddaay gi yonent bi aleyhi wassalaam ginnaaw bay'atul aqaba bu mujj bi ci la jote ndigal wax saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum ne yàlla defal na leen ay mbokk yoo xam ne ñu ngi yasrib bu ngeen fa manee dem ngeen dem nit ñi daldi génn arsaalan di def ay mboolooy mbooloo ñoom ñii nag dafa fekkoon ñu demoon Sham ñoom yëguñu woon li xew ñoom yëguñu woon vague de d'immigration boobu d'exil googu ñu doon génni seen mbokk yi di génn makkatal mukarrama di dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam kon looloo taxoon ñu daldi woon jóge Shaam yoroon seen marchandise yi nga xam ne moom lañ jënde woon foofu la ci Syrie di ñibbisi bi nga xam ne nag ci lañuy ñibbisi ci yoon bi ba weesu Medina ñoom jàll mu ne falañ daje yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci yoon bi bi ñu dajee nag comme que marchandise lañ yor mooy ay yéeréeg lépp loo xam ne ahlul xijaaz yi wa minal arab ak arab yi ñëw foofu di daje ci foire yi ñu fay def commerce dinañu ko soxla ñu ëndaale ko ba ñu dajeeg moom nag fakasa zubayru rasulallah sallallahu abaa wa sallam a aba bakr az-Zubayr radiyallahu anhu daldi jël ci marché bi mi mu yoroon daldi ciy jox yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi koy solal jox ko ci ay yére yu rafet yu weex moom ak seydna Abu Bakr ku nekk mu joxla la yére yu bees tàq yoo xamante ne nii terale leen ko muy ay yére yum leen jox yu weex loolu histoire bi gën gudd dem na ba nettali nan la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dugge ci biir Medina waaye àggaguñ foofu loolu benn la waaye loolu dañuy gis ne kan moo dajeeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam az-Zubayr ibn al-Awwam anhu wa arda daldi leen solal ay yére mook seydna abu bakrin radiyallahu taala anhu wa arda waaye imaam ibn ibn abi shayba abu bakr ibn abi shayba moom dafa solo a këne a seydina talha moom it daje na ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kene talxat ibn abdillah at-taymi ñoom defaguñ seen tarjuma de imaam az-zubayr imaam talxa wa kaanu min al-mubashirin al-ashra al-mubashirin min al-janna bokkoon nañ ci diis ñu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bégaloon àjjana ci benn jataay waaye lu dul loolu ñu mu bégal àjjana daal dinañuy bari ñoom gisaguñu woon seen tarjuma waaye dinañ ko gis incha ci phase médinoise bi incha allah kon imaam abu bakr ibn abi shayba raximahullahu taala moom dafa solo naka noonu imaam muusa ibn uqba dafa solo moom it jële ci imaam ibn shihab këne imaam ibn shihab moom foofu lan la fa wax dane dafa yokk ne qaala wa yuqaalu lamma dana min almadina kaana talxatu qadima min alshaam fa xaraja caa'idan ila makka imma mutalaqiyan wa imma muctamira wa macahu siyaabun ahdaahaa li abi bakrin min siyaabi shaam falamma laqiyahu actaahu fa labisa minhaa huwa wa abu bakr radiyallahu taala anhu wa ardaa imaam ibn Shihab kon wax nañ la ak imaam Abu Bakr ibn Abi Shayba kon imaam Muusa ibn Uqba moom dafa jëlee rahimahullah ci imaam ibn Shihab lu wuteeg xam nga fii riwaaye imaam al Buxaari bi dane moom imaam ibn Shihab ki ko nettali mooy Seydina mu ne az-Zubayr ibn al-Awwaam la daje mais daje nag keneen koo xam ne du moom rek muy talxatu bnu ubaydillah moo tax mu ne moom imaam ibn shihab mu yokk foofu ne ci riwaaye muusa bnu uqba wax nañ la tamit ibn abi shayba daal dina koy solo di abu bakr rahimahullah mu ne lan mu ne wa yuqaalu lamma danaa ñu nee nañu de lamma danaa minal madina bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jege see madina ci gàddaay goog gi agsi bi muy waaja jege madina ala saakini afdalu salaatu wassalaam kaana talxatu mu ne imaam talxa ibn ubaydillah qadima min ash-shaam moom it dafa jóge woon shaam fa xaraja mu génn aidan ila makka soit bi muy li tax mu dajeeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam dépassé Medina soit da doon dellu makka ndax dafa uti woon ay marchandises du commerce imma walla boog mutalaqiyan moom mu génn Medina bi mu ñëwee foofu rob bu ne yonent bi alayhi salaatu ngi ñëw mu daldi génn ngir dajejeeg moom moom Talha ibn Ubaydillah alayhi ridwaanullah mu ne soit looloo ko taxoon a génn mooy ñetti mbir fa xaraja aidan di dellu Makka léegi bi muy dellu Makka mooy jëlaat yoon wiy jëme Makka te jóge na Madina moom romb na Yasrib di dem léegi soit a tax mutalaqiyan imma mu dafa génn ngir dajeeg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci yoon bi wa imma mu'tamiran wala dafa génnoon ngir dem àgg ngir daldi umra ji eh, moom Seydina Talha radiyallahu mu ma'ahu thiyaabun ahdaaha li Abi bi muy génn nag di dem di leen dabi wala muy dellu Makka mu ngi yoroon ay yére yoo xamante ne nii da ko defoon hadiya daal di koy jox defoon ko hadiya yoo xam ne bu ñëwee da koy may mbokkam moomu di Seyna Abu Bakr at-Taymi ñoom ñëpp at-Taymi ni lañ mooy ci Quraysh lañ bokk ci Banu Taym ay àndandoo lañ woon gisoon nañ ci début. Euh, ñi njëkk a dugg ci lislaam moom ak seydna abu bakrin di seydna talha ñoom bokkoon nañ ci ñi mbugal mook seydna abu bakrin ay àndandoo lañ woon moo tax mu bi muy génn mu ngi yoroon ay yére yoo xam ne moom la doon jox àddiya seydna abu bakr min siyaabi shaami ci yére yi siri yooyu nga xam ne fa lañ ko jënde woon mu ne fa lamma laqiyahu ba mu dajeeg kan aleyhi salaatu wasalaam bi mu génnee dajeeg ñoom ataahu mu daldi jox yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci yére yooyu fa labisa minha yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi ciy sol huwa moom wa abu bakrin ak seydina abu bakrin radiyallahu taala anhuma anhu wa arda euh, léegi nga ne ma waaye léegi eh, yére kan la sol Zubayr wala Talha imaam alxaafiz ne wa hada in kaana maxfuudan ixtamala an yakuuna kullun min Talha wa Zubayr ahdaa lahuma min siyaab mu ne lii nii bu leene loo xam ne lu ñu jàpp la lu ñu takk la mooy loo xam ne lu dëgër la li imaam ibn abi shayba solo ak seydina muusa ibn uqba te jële ko ci imaam az mu ne loolu kon li wane mooy ne ak li muy yenu di ko wane mooy ne képp kenn ci talxa ak az-zubayr taala anhuma ku ci nekk ñoo leen solal ay yére moo solal yonent bi alayhi salaatu ak seydina abu bakr ay yére taala anhu wa arda am na nag ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoo xam ne ñoom fexewuñ boole ñaari wax yi mooy ñaari riwaay yi ñu gis ñoom dañoo nootal comme imaam ad-Dimyaati moo tax imaam al-Hafiz ibn Hajar ne wa dimyaati ila tarjiixihi ala aadati mu imaam ad-Dimyaati moom moom dafa wë dafa mooy dafa penché nootal li nga xamante ne ni mooy mooy ci solal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay bi radiyallahu anhu waaye du az mu ne comme ni nga xamante ne mooy aadaam moom imaam ad-Dimyaati ba lum gis ci siira yi euh, ci siyar fi tarjiixi maa fi siyari ala maa fi saxiix mu ne moom dafa nootal que li ñëw ci siiratu mooy bu Muusaa ibn Uqba que ki solal yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy Talha moom dafa nootal loolu comme aadaam moom ni nga xam ne noonu moom la aada woo saa bu amee riwaaya bu opposé wu ci waa ahlu siyara ak yi nekk ci saxiix yi moom day nootal li nekk ci siira ci waa ahlu siyar imaam alxaafis nag mu ne wal awlal jam'u baynahuma wa illaa fama fi saxiixi asax mu ne nag li gën a yey mooy ñu daal di leen dajale ñaari riwaaya yi yépp ne ku ci nekk ci ñoom ñaar ñoo solal yonent bi alayhi sa wa salaam te loolu du lu tumuraanke ñaata yoon la ab sëriñ walla ab boroom xam-xam di ñëw fenn kado yu bari même chose bi ñu bari joxandoo ko ndax ku nekk yëgoo sa boroom da ñëw gis ne lii dina ko neex nga nga utal ko ko keneen ñëw joxaat ko la même chose comme nga jox ko sëriñ bi benn benn tab 4 wala tab 6 xaw ma tab 3 Samsung wala yu mel noon am beneen taalibe boo xam ne moom it mu ñëw joxe la même chose mu ne fal awlaa li nga xam ne moo gën a yey aljamcu baynahuma mooy dajale ñaari këni az-Zubayr ak ak Talxatu ku ci nekk ñoo daldi jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak Seydina Abu Bakar daldi leen solal yére mu ne même sax waaye wa illaa bu dul ne dañoo boole moom bu dul ne defuñ maslakut aljam yooyu waxoon nañ ko ci usul ni ngay boolee kii duñ euh, ci ñëwaat nii mooy boole yi mooy façon yi ak tarjeex wala al sax nga taxaw ne man duma jël benn position ndax mbir yi manuma nootal dara wala nga ne boole leen ndax boole ad dalilay ni moom moo gën saa su ne awlaa moo gën a yey saa su ne wala boog nga nootal benn mu ne li gën a yey moo ñu boole leen sinon bu dee ne boolewuñ ñu nara def tarjih wa illaa fa ma fi sahih asax waaye li nekk ci sax yi moo gën a wér fuuf mooy naka mooy dafa bëgg a wax imaam ad-Dimyaati rahimahullah le fait que moom comme Adam saa bu amee lu wuteeg li nekk ci saxiix yi waa siyar wax lee wax li moom mu ci waa ahlu siyar mu ne xam nga ne li nekk ci saxiix yi moo gina a wér fuuf li nga xam ne moo nekk ci surtout rawatina ci lii nii ñu nekk fa maa yi saxiix li nekk ci saxiix imaamul Buxaari bi asax moo gën a wér fopp li nga xamante ne rawatina imaam alxaakim wax nañu intermédiaire Urwa mooy baayam la az-Zubayr radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma lan moo tax mu wax lool mu ne li anna riwaayata allati fiiha Talha min tariq ibn Lahi'a an abil aswad an Urwa mu ne li tax ma ne li nekk riwaaye bu bu bu bu nekk ci saxiix bi moo gën a wér fuuf li nekk ci ahlu siyar li nga xam ne moom la Muusa ibn Uqba indi ak foofu mu ne nag foofu li anna riwaayatu la bi nga xam ne moo tudd ne Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu mooy ki solal yonent bi alayhi salaatu wassalaam riwaaya boobu min mais ci ibn Lahi'a la jaar te ibn Lahi'a euh, moom côté euh, dafa am moom da'if la ci côté mokkalam mooy moom du ne wóorul de déedéet siqa la waaye problème am mooy siqaam gi dafa des siqa gi pour mu nekk siqa mooy ba këyitam yi bu dee day yor téeréem yi di jàngale ndax moom problème am ci côté mokkal la woon suuf que këyitam yooyu dañoo lakk mooy ne bibliothèque bi voilà bi nga xam ne bu doon jàngale xadiis da doon jël téere comme jël di yi nga xam ne ci la jële woon ci sëriñam yi xaddasani sëriñ diw jël ba ci yonent mi alayhi salaatu wasalaam këyit yooyu noonu téere yooyu dafa lakk léegi nag mu doon nettali ci ak mokkalam tamu mokkalam demewul noonu loolu moo tax euh, am na nag euh, lu gën a poussé ci ñan yan ruwaat buñ jëlee ci ñoom ci moom mooy ne day wér ndax ñooñu dañoo jële ci moom avant këyitam yi lakk ak ñi nga xam ne dañoo jële ci moom après bi kayitam yi lakke loolu ay yu ñuy leeral la ci ilmul xadiis waaye duñ ci gën a dugg ndax dañuy gina a euh, soril suñu lii waaye mu ne loolu ci yoonu ibn La'iha boobu la te ibn La'iha kon dafa da'if ndax lan ndax euh, euh, rawatina yoon bii mu jaar moom mu jële ko ci kan ibn La'iha moom mu jële ko ci al aswad an abil aswad boog moom mu jële ko ci Urwa mu ne loolu benn problème la buy wone ne li nekk ci siyar yi am na problème u ibnu lahiaga fa rahimahullah moom nag contemporain ñoom imaamu Maalik lay woon ibnu lahia bi rahimahullah wallati fi saxiix eh, kanta riwaay bi nekk ci saxiix bi nga xam ne moo tudd lan moo tudd ne az la woon mu ne moom dafa jaar min tariqi Uqayl an Zuhri an Urwa moom mu ngi jaar ci yoonu Uqayl kenn du laaj mooy kat mu jaar ci imaam az imaam az kenn du laaj mooy kat an Urwa mu jaar ci Urwa ibn Zubayr waaye lii moo gën a dëgër fopp waay riwaaye di nootal bii la ñuy nootal waaye boole bi mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a euh, dëgër imaam al mu ne summa wajadtu an ibn Abi Shayba min tariqi hisham ibn urwa an abihi naxwa riwaayati abil aswad wa inda ibni aa'id fil maghaazi min xadiis ibni abbaas xaraja umaru wa zubairu wa talxatu wa usmaanu wa ayyaash ibn rabiica naxwa al madiina fatawajjaha usmaanu wa talxa ila shaam fa tacayyana tasxiixul qawlayn imaam alxaafis mu ne liy gën a wane di dina dëgëral boole bi ma def mooy mu ne ginnaaw gi trouvé naa ci euh, imaam ibn abi shayba booy boroom musannaf ibn abi shayba raximahullah nekkoon sëriñu ñoom imaam al imaam muslim di abu bakr ibn abi shayba euh, min tariqi mu jële ci yoonu Hisham ibn Urwa mu jële moom ci yoonu Hisham di doomi Urwa biñ la tuddaloon moom Urwa jële non Hisham jële ci baayam Urwa même lu niroog riwaaya bu Abul Aswad biñ la waxoon que ne boobu moo tudd ne Talha la woon mu ne tamit trouvé naa ci riwaaya wa euh, ci Aid euh, ibn Aid euh, bala ma ko fàtte ci jataay bii weesu bi ñuy wax imaam as-Suyuti wa dakara eh, ah, ah, imaam as-Suyuti dafa tudd ci alxasaa'is ci téereem boobu bi mu tuddee istuwaaru euh, ndaw soosu bi muy wax ñi ko soloo dama ne woon Abu Layla non du Abu Layla Abu Ya'la la Abu Ya'la li may dégluwaat laa ko gis Abu Ya'la voilà moom moo ko solo mais pas Abu Layla Abu Ya'la loolu mu nekkoon rectificatif dama ko naroon a fàtten Ibn A'iz bii moo tax ma ko walillahi alhamdu wal minna mu ne man imam al te trouvé naa ci Ibn A'iz ci magazim yi mu jaar ci yoonu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne Seydina Umar ibn al-Khattab dafa génn ak az ak Talha ak Uthman ak Ayyash ibn Abi Rabi'a ñoom ñépp ñu daal di dem di dem naxwal madina di dem vers Médine mu ne fa tawajjaa Usmaan Seydina Usmaan moom daldi mooy dala wax ni ñoom ñoo àndoon bi ñuy gàddaay ñoo waxoon nañ ne Seydina Omar dafa àndoon bi muy agsi mu ngi ànd ak vingtaine de person euh, mu ne ñii dañu daje woon ci yoon wi àndoon doon dem Médina waaye sinon Ayyash ibn Abi Rabi'a yi la àndaloon lam naxoon dañu joxe woon ibtaadna euh, fële ca tanaaduba tanaaduba rifaar bani rifaar ndax bañu ñu joxantee rendez doon làqatu comme ñépp daje ca rifaar banu ca ndox moo mala di dajaloo comme bassin de rétention bu waa banu rifaar mais nag dañu daje kan Seydina Usmaan ànd ñoom Talha ak Seydina Az-Zubayr nee na ñoom fekk ñuy dem Medina fa tawajja Usmaan wa Talha ila Shaam Seydina Usmaan ak Talha moom continuer daal di dem Shaam mu ne fa ta'ayyana imaam al-Buxaari ne ci la euh, al-Haafiz ibn Hajar rahimahullah mu ne mu daal di ràññeeku tasxiix al-qawlayni dëgëru wéral ñaari wax yi ne imaam az-Zubayr naka ak imaam Talha ñoom ñaar ñépp ñoo ñi nga xam ne ñoo jox yéere solal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bés boobale loolu kon gis nañ ne loolu ci xew-xew yi la waaye yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi continuer yoonam bi mu ñëwee wax nañ la tuutee des mu àgg madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ah bi mu ñëwee nag ba koy jege comme ni nga xamante ne noonu la imaam al-Bayhaqi daldi solo naka noonu imaam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu euh, ta'ala daldi nay solo ci euh, musnadam naka noonu imaam Ibn Sa'din solo na ko waaye ci riwaaya bu da'if muy jaar ci riwaaya imaam al-Waaqidi rahimahullahu ta'ala naka noonu. imaam az-Zahabi rahimahullah daal dina koy tudd ci siyaru a'lamu nubala naka noonu tamit tudd na ko ci euh, siiraam bi ci taarixul islaam euh, waaye moom ci càllaleem bi mu tudd moom imaam az-Zahabi dafa am problème ndax aws ibn abdillah ibn burayda moom matruk la di aws di doomi abdillah mi nga xam ne doomu Burayda kooku dafa am moom matruk la euh, moom moo tax moom xadiis boobu noon jaar ci bi imaam az-Zahabi indi boobu wérul naka noonu euh, imaam al-Hafiz ibn tudd na ko ci al isaaba lii ñuy bëgg a wax euh, indiwul nag sanad bi moom mu ko jële ci ndareen rek imaam ibn Sakan nee na rahimahullah naka noonu imaam ibn abdul barri tudd na lii ñuy bëgg a wax moom tamit bi duuni isnaadin amul càll la euh, léegi imaam ñoom lan lañu solo euh, lan mooy li xewaat diggante avant yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di agsi madinatul munawwara kon ni ñu la tuddal noonu dañoo soloo ne muy qissa bi lan lay wax mu ne dañuy jël bu riwaay imaam al yi bi nga xam ne boobu wax nañ la bu jokkaloo la mu jaar ci buraydatu ibn al xusayb moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa dajeeg moom ci yoon wi juste avant muy agsi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam moom di seydina burayda moom nag mu ngi tuddoon nan la tuddoon mu ngi tuddoon Burayda ibnul Xusayb ibn Abdillah ibn al-Xaaris ibn al-A'raj ibn Sa'd ibn Razaaxin ibn Adiy ibn Sahm ibn Adiy ibn Sahmin ibn Maazin ibn al-Xaaris ibn Salaamaan ibn Aslam ibn Afdal Aslami kon noonu nekkoon turam moo doon di doomi al-Xusayb buraydatu bnul xusayb dañu naan rek dangay dégg ñu naan buraydatul ibnul xusayb burayda ibnul xusayb al aslami moom mu ne bi nga xamante ne nii dafa dégg mooy ci riwaaya imaam al bayhaqi raximahullah boo xam ne riwaaya bu jokkaloo la kon imaam al-Bayhaqi mu ne lamma moom Burayda di nettali radiyallahu anhu mu ne lamma ja'alat Qurayshun miyatan min al-ibili liman yarudda liman yarudda an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam hamalan at-tama' farakibtu fi sab'iina min bani sahm fa laqiituhu fa qaala man ant qultu burayda mu ne moom burayda radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne bi nga xamante ne nii ci la ci lañu dégge ma nekk sama dëkk dégg ne kuffaaru quraysh yi teg nañu ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam képp liman yarudda annabi pour képp koo xam ne ëndil na leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam yi génn seen dëkk di makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman di gàddaayi madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam ku ñu ko indil mort ou vif gisoon nañu qissatu Suraaqa ibn Maalik ibn Junshum bam ne dama newoon ci sañuy ñoñ foofale ci bani Mudlik fa ataanaa rusulu qurayshin wala fa atat naa mu dikkal ñu rusulu qurayshin nekk ñi nga xam ne émissaire u waa Makka waa Quraysh ñu teg mi atu naaqa képp ku leen indil yonent bi aleyhi salaatu wasalaam xayyan aw mayitan deena wallu dund na ñoom loolu lañ tegoon Burayda nag radiyallahu mu ne man bi ma déggee loolu ah, saa géléem nee na xamalani tamau ak xemmeem am saa géléem yooyu ah mu daal li may dugg mais alal la mu ngi mel ni ñu ne la woon ku ma jàppal diw bu Amérique ne ku ma jàppal diw walla ku ma ci jox information cent milliards lañ teg de dollars sa way ma nekk problème problème chômage topp ma tama am possibilité seetuwaay ji lu may def mu ne xamale nii mu daal di may yenu daal di may dugg ak tamau mooy li nga xamante ne mooy xemmem ndax nit dafa bëgg alal wa innahu li xubbil xayri la shadid nit dëgg-dëgg ku bëgg alal la moom alal moom du ko bëgg lool ñu bari alal a dee ci seen xol yi mu ne kon xamala nii ci la ma yenoo moomatuma sama bopp li may génne daal di ma tette di ma doxloo mooy ak tamawu xemmeem saa géléem yooyu nag mu tegu sama loxo mu ne farakibtu ca saase ma daal di war ba ma ko déggee fii sab'ina min bani sahm ma yéeg war sama war sama gawar sama waruwaay fii sab'ina ci soixante-dix yoo xam ne min bani sahm ci waa banu sahm mooy moom seen waa tribu bi mu ne nag fa laqituhu ma dajeeg nag moom alayhi salaatu wassalaam nee na bi ma dajeeg moom mu ne ma man ant moom alayhi salaatu wassalaam ne ma yow la kan qultu ma ne ko man burayda man burayda lañu may wax Euh, yonent bi aleyhi salaam euh, dafa nekkoon koo xam ne alfa'lul xasan da koo mas a bëgg mooy euh, moom bu doon comme mu am lu mu bëgg nii walla am koo xam ne dafa présenté wu mu mu laaj ko turam mu yor tur boo xam ne day wane ne comme Burayda xam nga day jóge ci lu sedd albardu loo xam ne mooy lu sedd malgré dàq gi ñu dàq li muy metti metti metti bi mu gisee kii mu tudd Burayda al fatlul xasan mu tafaa ala mu daldi gis ci loolu euh, lu rafet que ne dina baax te loolu moom moo nekkoon aada yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo tax bi mu déggee tur bi mu daldi di ciy def mu loolu tamit mu def ci loolu que kon nag mbir mi dina yomb gestu Seydina Abu Bakar wax ko bardan ne ko ak mooy ak seddaay mu ne loolu de ndax tur bi mu dégg loolu mooy nit lu nekk dañ cee war a gis lu positif mais tout le temps le négatif jéye léegi moom nag mu ne ko Burayda ne ko mais wax naa la man maay kan yow mim man ant noonu yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko bi mu ko waxee Burayda summa qaala mu ne ko mim man ant foo jóge mooy ndax tuur bi rek doyul ndax araab yi pour ñu xamoon yow yaay foo bokk ndax buñ la gisee xamuñu la nga wax leen ne leen man maay hind rek ndax hind góor ak jigéen da ko doon tudd góor doon na tudd hind jigéen doon na tudd hind nga ne man maay hind rek loolu taxul ñu xam la mais boo waxee sa askan bu boobaa ñu xam nag yow fan nga bokk mu ne ko min man ant ci ñan nga bokk mu ne ko min aslam mu ne man de maa ngi bokk ci waa aslam gisoon nañu xifaar xafarallahu laha wa aslam saalamaha llah ba gis seydna abu dhar radiallahu taala anhuma anhu mu ne aslam min ci aslam laa bokk mu geestu moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne seydna abu bakar ñun kon mucc nañu ci fatlul xasan gi ñu la wax léegi mu continuer continuer na fa léegi nee na nag bi mu paree ak leneen yu mu ko wax fa qaala Burayda Burayda nee na nag ma ne ko lin nabi ma ne yonent bi alayhi ginnaaw bi ma la waxee maay man anta yow moom da ko doon seet xamul kan la <laughs> ndax wax na ne xamalani man li ma yëkkati mooy ak bëgg xemmeem saa giléem yooyu nekkoon alal du rëy daal di tegu sama loxo waaye ki may seet sax man xaw ma ko mu ne ko man ant yow la kan léegi yonent nee na qaala yonent bi aleyhi salatu ne ko ana muhammadu bnu abdillah rasulullah ne ko ana man muhammadun ñu ngi way wax muhammad laa tudd aleyhi salatu wasalaam ibnu abdillah di doomi ku ñuy wax abdillah rasulullah mu jox la naatam sifaam mooy kan mooy wax na la turam mais wax na la nag mooy kan mooy ne rasulullah ndawu yàlla la fa qaala burayda burayda ne ci saase moom da doon ñëw ngir jàpp ci saase mu ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fa aslama burayda wa aslama man kaana ma'ahu jami'an nee na bi mu nee ko man la Muhammad di doomi Abdullah rasulullah di ndaw yàlla alayhi salaatu wassalaam Burayda nee na maa ma ne ko ashhadu maa maa ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illallah ku dul yàlla wa anna Muhammadan kana yow Muhammad mii alayhi salaatu wassalaam abduhu jaamam nga wa rasuluhu te ndawam nga mu daal di tuub moom Burayda ñi mu àndaloon ñépp ci soixante-dix yooyu daldi tuub ànd ak moom Burayda ni alhamdulillahi alladi aslama banu sahmin taa'iin ah, mu ne Burayda ne radiyallahu anhu ne maa ngi sant yàlla alladi mi nga xam ne aslama dugg na ci lislaam jébbalu na tuub banu sahmin sama waa tribu di banu sahmin yépp taa'iina te bi ñuy tuub ci coobarewu gayra makruhiina kenn forcé wu leen euh, fa lamma asbaxa bi nga xam ne nag ca la nekk ba suba jot nga xam ne dugg ma Madina ci des qaala Burayda Burayda ne radiyallahu anhu ya rasulallah léegi tuub nañu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoom nag côté boobu lañ dëkkoon sorewuñu ne yaa rasulallah ndaw yow yow ndaw yàlla li laa tadxulil madina illaa wa ma'aka liwaa ne ko bul dugg madina nag fi nga jëm lu dul nga yor drapeau mu daldi jël euh, nu mu tudd ay maamam mooy kaalaam summa shaddaha fi rumh mu daldi koy def ci benn xeej yor di dox kanamu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xatta daxalul madina ba ñu dugg madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam euh, loolu moom la riwaaya bi wax bu dee nag imaam alxaafiz ibn xajar raximahullah ci al isaaba moom dane moom neewul ne burayda dafa dugg noonu bi muy def tarjuma seydina Burayda ibn al-Husayb al-Aslami wax nañ la dane qaala ibnu Sakan moom ci imaam ibnu Sakan la jële moom dane aslama ibnu Sakan dane raximahullah aslama xiina marra bihi nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam muhaajiran bil ghaniim wa aqaama fi mawdi'ihi fi mawdi'ihi xatta madat badrun wa uhudun thumma qadima ba'da dhalik ah, mu ne moom ibn sakan rahimahullah imaam alxaafiz mu ne imaam ibn sakan moom mooy waxul lii dane liñ gis ci riwaaye biñ gis léegi dane aslama moom dafa tuub xiina marra bihi nabi loolu d'accord nañ ci mooy ne mu ngi tuub bi yonent bi alayhi salaatu bi mu ko rombee bi muhaajiran bil ghamim mu ngi dajeeg moom ci bërëb boo xam ne soriwul Madina bu tudd al-Ghamim foofu la convoi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Seydina Abu Bakrin Amir ibn Fuhayra Abdullah ibn Urayqit foofu lañ dajeeg ku ñuy wax Burayda ibn al-Husayb mais Ibn Sakan dane foofu noonu rahimahullah moom dane foo aqaama fi mawdi'i Burayda foofu la dafa tuub waaye fa des duggul ak Medina ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa nekk ndax côté yooyu lañ dëkkoon ba ni nga xam ne ci la Badar romb Uhud romb ginnaaw gi nag ci la door ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak si Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam am na sax waqiila imaam alxaafis ne aslama am na ñu ne sax tuubul bi ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam rombee foofu waaye aslama ba'da munsarifi nabi min Badr mu ne moom dafa tuub am na ñeneen ñu ne moom dafa tuub bi nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu salaam jóge ci la dóora tuub waaye kon da ngay ci kaw ñi nga xam ne ñoo ndiri waaye bële mooy ne yonent mi alayhi salaatu salaam daje nag kon Burayda eh, ibn ibn al-Husayb al aslami radiyallahu taala anhu wa arda moom nag ginnaaw bi nga xamante ne nii moom di Seydina Burayda bi nga xamante ne nii ci la kon tuub fekkewul kon ci wax yiñ la wax sànq Badar ak Uhud ginnaaw gi la ñëw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag moom la waxoon moom la chargé woon moom Burayda di dajale zakaatu waa ñoñam di waa banu sahm di waa banu sahm waa banu aslam moom moo doon te bokk ci banu aslam moo doon dajale seen zakaat yi di seen azaka yi di ko ëndi bi nga xamante ne moom nag ay manaaqibam du jeex ay jalooreem siiw na ci téere xadiis siira yi moom Seydina Buraydatu ibn al-Husayb bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di waaj a génn àddina tamu préparé woon armée Usaama ibn Zayd al-Hibb ibn al-Hibb radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu bi mu nekkee ci lalu feebaram bu mujj ci kaw suuf mu defaroon armée boobu newoon na ko Usaama jiite di doomi Zayd ibn al-Haarisa Sharaxil radiyallahu taala anhum wa ardaahum ñu waroon a dem ca al-Balqa fële ca Syrie ngir ñi nga xam ne ñoom ñoo rayoon ca huitième année ba kan lañ reyoon di Zayd ibn Haarisa di bàyyi Usaama bii te ñu gisoon ko waxoon nañ ko fi waaye dinañ ci gën dikk incha allah waaye Jaafar ibn Abi Taalib ak Abdullah ibn Rawaha radiyallahu taala anhum wa ardaahum di jayshul umara yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ginnaaw gi ci dixième année bi dafa takk xare jiital doomu kenn ci ñi rayoon noon di Usaama radiyallahu anil jamii ngir mu dem foofu fële ubbi foofu te wan gay ndax gis nga euh, romin yi jur boobu dañ naan gañe nañ nañ fexe dem fekk leen fa mu yónni kon sëy naa Usaama li ñu nga xam ne ci la yónnee xeex boobu moom alayhi salaatu wassalaam ki yoroon drapeau wu mi jiite woon drapeau bi moo doon burayda ibn al xusayb taala anhuma wa ardaahuma ginnaaw yonent bi mu génnee àddina moom seydna burayda marwal marwu la nekkoon fële ca euh, ca euh, furs marwu fa la newoon nekk fa doon fa jàngale xam-xam bi nga xam ne moom la jële ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bokk na ci ñi nga xam ne ñoo jële ci moom muy ñaari doomam yi di suleymaan ak abdullah ndax bi nga xam ne ci jamonoy seydna omar la ñoom ñaar ñi dudd di suleymaan ak abdullah am nañu ne ci boroom xam-xam yi kene ay seex lañu ba nettali bu siiw boobu kene imaam euh, euh, moom Buraydatu ibnul Xusayb dafa toogoon ak Seydina Omar ci jamonoy xilaafatu saanil xulafaa ar-raashidiin al-Faaruq Omar ibnul dafa masa toog ci jataayu Seydina Omar ibnul Xattaab ci xilaafa am benn jaamam ñëw bégal ko ci ne ko sa soxna bàyyi ci kër gi de yàlla muccal na ko mooy wasin na am na doom Burayda daal di kontaan radiyallahu anhu ba ne ko goreel naa la ndax xabaar bu neex biñ ma indil waaw gis nga ñoom doom nim leen jaraloon goreelum jaam ndax dag ma indi nouvelle bu neex ne ma sama soxna muccul bi ñu toogee tuuti jaam ba dem ñu toog tuuti beneen jaam ak siwaat beneen jaamam boo xam ne moo ko moom agsiwaat ne ko maa ngi lay bëggal que ni sa doom sa soxna si nga bàyyi ca kër ga am na doom mu ne ko am na ku la ci jiitu am na ku njëkk a ñëw ba jiitu la jox na ma nouvelle mu ne ko waaw mais lii beneen doom la moom benn la la wax man beneen bi laa lay wax mu ginatee kontaan kon ñaari doom la am mu ginatee kontaan waaye goreelu ko Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko ah goreel ko comme ni nga gorelee ku njëkk ki looy xaar comme ko ku njëkk gi dangaa kontaan ba goreel ko ndax nouvelle bu neex bu mu leen benn doom kii ñëw na wax la beneen doom boo am kon nag ah defal ni nga defoon rek ci la jaar moom it Seydina Burayda ne ko idhab wa anta hur demal yawit ci nouvelle bu neex bi mu ma jox yawit libre nga allahu akbar mooy ñoom ñaar ñii di Sulaymaan ak Abdullah naa buraydat ibn al xusayb al aslamiyaan kon bokk na ci ñi jële ci moom boroom xam-xam yu mag lañ woon nag suleymaan bi ak abdullah nekkoon nañ sax ñoo xam ne ay xaar ay xudaat lañu ay juge rahmatullah alayhima waaye naka noon abu nadra jële na ci ñoom ak ñeneen ak ku mel ni Amir ash-Sha'bi jële na ci Seydina Burayd ak Abul Malih al-Hudhali ak ñeneen ñu bari moom nag wax nañ la dafa wàccoon nekkoon mar Marwa Marwu waaye mu ngi dëkkoon na Basra dëkkoon na Basra benn ab jamono xeex na bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ubbi Xuraasaan jamonoy Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanur rahmaan bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ubbi woon xuraasaan bilaadu xuraasaan foofu jàpp afghanistan pakistan ak yooyu noonu ak perse nekkoon bokkoon ci perse jamono yooyu xuraasaan bilaadu xuraasaan foofu la ci iran bokkoon na ci ñi nga xam ne moom mi moom bokk nañu ubbi foofu moom seydna burayda radiyallahu taala anhu muy nettali euh, moom imaam burayda raximahullah comme ni nga xam ne noonu la ko imaam saad ibn saad raximahullah daal solo mu ne euh, non imaam az-zahabi raximahullah moom moo ko indi ci taarixul islaam daal nettali muy taarix bi nga xam ne tuddoon nañu ko muy taarixul islaam bu imaam al-Dhahabi muy nettali ne e, Burayda dane e, fekk mu ngi jële ci wenn ci doomam yi di Suleymaan wala Abdullah mu jële ci baayam ne baayam di nettali ne shahidtu Xaybar man de xeex naa ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam fekke naa Xaybar wa kuntu fi man sa'ida sulma fa qaataltu xatta ru'iya makaani wa alayya thawbun ahmar famaa a'lamu anni rakibtu fi lislaami danban a'zama alayya minhu ay ashuhra imaam burayda radiyallahu anhu mu ne man ànd naa ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi xeex xare naa ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xaybar ca septième année ba ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne te bokkoon naa ci ñi nga xam ne ñoo yéegoon ci fissure ba ñu tojoon ci ba ñu defoon ngir ba juif yi foofale ca xaybar daldi seen forteresse ya bokk nañ fa ñu tojoon nga xam ne portion bañ tojoon ngir man faa yéeg mën a dugg ci forteresse bi mu ne man bokkoon naa ci ñu fa yéegoon mu ne fa xaataltu xatta ru'iya makaani na man nag xeex fa xeex bu mag ba ni nga xam ne ñépp dal di gis xeex bu mag ba nga xam ne falaa fa def bërëb ba ma nekk na ma fa xeexe mu ne ta boobu waa alayya thawbun ahmar maa ngi soloon benn yéere boo xamante ne nii bu rouge la mu ne famaa alamu anni rakibtu fil islaami danban a'zama alayya allahu akbar mu ne loolu noonu mu ne bi muy xeex noonu ak njàmbaar gam fa def ak yére bu xonq bi mu soloon nga xam ne ñépp koy gis mu ne xawma ci lislaam bàkkaar bu gune rëy bu ma def ci lislaam que boobu noonu sol yére shuhra muy sol yére boo xam ne ñépp lay gis ba gis fa la ma fa defoon mel ni ndaysaan mu bëgg a wax ne loolu de moom da koo jàtte comme si ngistal la allahu akbar koo xam ne day xeex ci yoonu yàlla te yonent bi alayhi ba mu gisee abu dujaana simaakum na xarasha radiyallahu taala anhu wa arda keroog ba mu takkee isaabatul mawt bande bu ruus boobu nga xam ne moom lay takk ci bopp bi moom Abu Dujaana radiyallahu anhu saa bu bu bu bu meree ba nekk ci xeex nag ba ba yaramam tàng day takk kii bu bu ko takkee rek gaay ne xeex ba jeex na Abu Dujaana axraja isaabatal mawt génne na bande bi nga xam ne moom lay takk ci bopp nga xam ne xeex ba dee rek mbaa ñu rey ko moom kay xeex bee jeex mu gañe mbaa ñu rey ko ba mu ko gisee nag nam doon doxe mu ne doxin wii de di fekk da doon di bonde di di ngandal di kii di wane ne yonent mi alei salatu wasalaam ne dox gii de muy dox gu yàlla bañ la lu dul ci bërëb bu mel nii mooy def ko en fas noonu lislaam yi te bu rey da loolu la def waaye loolu moom jàppe woon na ne le fait xeex bu mag ba mu def ba mu yéegee ñépp ko gis ak lu xonq lam soloon mu ne fama alamu masumaa xam di an nii que man rakibtu jëf naa fil islaami ci l'islam zan ban bàkkaar a'zamu minhu bu gën bu gën garaaw sama jëf jooju Allahu akbar moo tax imaam al-Hafiz al-Dhahabi mu ne bu dee xam nga ne Burayda moo def lii mu ne wala alla Burayda radiyallahu anhu bi izra'ihi ala nafsihi yasiru lahu amaluhu dhalika ta'atan wa jihaadan mu ne Burayda de wàcce gu mu wàcce damm gu mu damm boppam wàcce boppam moo tax muy wax lii di nettali lii di ko rëccu te xam nga ne jëf yépp wa bi kulli xaal fal amaalu binniyaat mu ne ak nu man di demee ci anam yépp jëf yépp ci yéene la yée la la aju waaye nag le fait que moom Burayda wàcce gu mu wàcce boppam day tax ginnaaw bi mu gisee ne lool bàkkaar la yasiru dina mujje lahu amalu jëfam jooju daalika joojale taatan mu mujj nekk topp yàlla wa jihaadan ak jihaad loolu la imaam al-Dhahabi wax raximahullah moom nag Burayda radiyallahu anhu ko jàmbaare woon la ci wàllu xeex gis nañ ni wax nañ la ci jamonoy Seydina Umar ibn ah, Uthman ibn Affan moo gaza Xuraasaan bokk na ci ñu ubbi Xuraasaan waaye tamit ak wax nañ la xaybar léegi ci jamonoy Seydina Umar ibn al-Khattab tamit moom bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoom la Seydina Umar jiitaloon ca nawbatu sarxin nekk ca frontière fi Sham yem fi Hijaz dëkku arab yi yem ak fi Syrie Sham mooy frontière Sham temps yooyu ak fi Hijaz yem foofu noonu Seydina Umar bokkoon defoon na ko fa ci amiram yi ñi nga xam ne ñoo fa jiite moom nag seydna burayda radiallahu taala anhu imaam ibn saad naka noon abu ubayd rahmatullah alayhima dañ ne moom mu ngi génn àddina euh, ci soixante-troisième année ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye imaam al-Dhahabi rahimahullahu taala dane moom li gën dëgër wa hada aqwa li gën dëgër mooy ne sanata sanatayni wa sittiina mooy 62 l'an 62 ginnaaw gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la génn àddina radiallahu taala anhu wa arda moom nag soloo nañ ci moom ay xadiis yu toll ci 150 xadiis yoo xam ne moom seydna burayda radiallahu anhu moom moo ko soloo kon imaam Zahabi loolu la wax dan la génn àddina kon ci l'an 62 ginnaaw gàddaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aliya firdawsi maskanahu wa mathwaa kon nag foofu lañu yem tey kon gis nañ ni ñu ngi yem kon ci buntu laata duggub yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Madina